alxafidu annawawiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xamsiin ba'dal mi'atayn wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu anin nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala tacawwadu billahi min jahdi albalaa wa daraki alshaqaa wa suu'i alqadaa wa shamaatati alaadaa muttafaqun calayhi wa fi riwaaya qaala sufyaanu rahimahu llah ashukku anni zidtu ma waaxidatan minha ashukku anni zidtu wahidatan minha kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi ñemoon ci chapitre deux cent cinquante babu fadl ad-du'a ci kitabul ad'iya muy kitabu <laughs> ad-da'awat kitabu ad-da'awat ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille quatre cent soixante dix mu ne woon wa an ibni amr ibn al-aas mu wa an abdillah ibni amr ibn al-aas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik tey ñu war a gis xadis bi ci dago mooy xadis mille quatre cent soixante onze mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci seydina mawlana abu hurayra di bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu an innabi muy jële ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaala qaala nee na ta'awwadu dee leen muslu billahi daw leen ci yàlla di ko ñaan musal leen ci lan min jahdil balaa jahdil balaa dañuy wax jahdil balaa di wax juhdil balaa waaw ñaar yépp loxa jahd nag moo gën a siiw mooy mettit goo xamante ne nii nattu yàlla yi teg la loo xam ne yow attanoo ko <laughs> dina gis borom xam-xam liñ ciy wax <laughs> comme li imam as-Suyuti rahimahullah di wax naan mooy loo xam ne yow buñ la ko tànn loo woon diggante moom ak dee nga tànn diyee <laughs> mooy natt boo xam ne la la yàllay teg natt bu metti boo xamante ne nii yow moom danga naan fii moom bu ma mënoon a dee moom saa yi damay dee quoi <laughs> tar metti taayu li nga xam ne mooy natt yi ñaan leen yàlla bu musal leen ci de waaw waaw min jahdil bala wa daraki shaqa dañuy wax darak di wax darak waaw darak nag dañ naan darak di wax darak mooy ak taage di ma dal alhamdulillah di ma dal ay borom bi maa ngi lay ñaan yal na bu mag toroxtaange di daal di dab di daal di laal nga xamante ne moo indi saak alkuma loolu moom mooy yàqal alkuma wasu il qada mooy borom bi nattu ma natt goo xamante ne du naayis ci man du baax ci man muy natt boo xam noonu bu ma ko tegee mooy sag hëlkënde moom dunyan wa uxraa waaw mooy nattu bi la yàllay teg boo xamante ne moo tax al imaanu bil qadari xayrihi wa sharrihi gëm dogal bi ci baax waaye ak ba ca safaanoog baax léegi nag jullit bi day ñaan borom bi moo ko yoonal ngir muy ñaan mu musal ko nag ci yooyu nga xam ne baaxul lu ñàng la lu baaxul lu bon lay doon ci moom mu ne wa shamaatatil a'da shamaatatil a'da mooy noon yi di la ree say noon di la ree mooy ay yu metti dal la <coughs> léegi ñu ciy kontaan quoi li nga xam ne mooy mooy ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay kekku waaw di kontaan ci yu yiis si la dal mu ne ñett ñeent yii dee leen ci muslu mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamu al-Hafiz na bukhari naka noonu al imaamu muslim rahmatullah nañ ko solo mu ne wa fii riwaaya am na nag benn riwaaya bu ñëw ci hadis bi foo xam ne qaala Sufyaan Sufyaan da ne ban Sufyaan la di lañ ko gis <laughs> ci ñaari du as-Sawri de ibn Sa'id ibn Uyayna waaw ibn Uyayna as-Sawri hadis bi Sufyaan ibn Uyayna moo ko solo moo tax moom la. mu ne nee na rahimahullah ashukku man nag bi nettalee xadis bi wax ñeenti yi wax lii dane man nag maa ngi sikki sàkk que ne am nii zittu wahidatan minha te ne man am na boo xam ne ci yii man nii maa ko ci yokk ci xadis <laughs> loolu dinañ ci ñëw xam nga mosoon nañ fi gis hukmul mudraj al mudraj mooy li nga xam ne bon ci contenu bi ci yàqu xadis bi kenn ci ñi soloo xadis bi moo ko ci dugal ab kàddu boo xam ne du kaddu yonent alayhi sa mais moom moo ci dugal boppam waxoon nañ àtteem que ne loolu moom ci luñ joxe dafa xaram waaw parce que day tax nit ñi di jaawale sa waxu mbindee kenn ku man di doon ak waxu yonent salaam te waxu ku man doon man naa dem ba ci biir ñu dem découvrir ne wax jooju ah réalité yi. wute naag wax jooju ñu foog ne yeneen saa salama ko wax ndeke yeneen saa salam waxu ko benn waay moo ko waxoon ci biir waxu yeneen saa salam nit ñi jàppe ne waxu yeneen saa salam la moo tax lool moom ci luñ jool dafa xaram waaw ah. mais le sauf que loolu boroom xam-xam dañ koy def léeg-léeg comme niñ ko woon dañ koy gis loo xam ne ngir leeral benn baat ci biir xadiis bi waaw wala ñu wax loo xamante ne nii ñoom jamono jiñ koy xam nañ ne lii seen wax la buñ ko doon jàngale di leeral te loolu moo dal Sufyaan doon nañ leeral ne lii maa ko ci yokk mais dafa dem ba ci biir yàgg koo jàngale ba affaire bi xamatul mais ñeenti yi ana ban la ci yokk dinañ ci gis baxte bi nga xam ne moom la ci al imaamu al-Hafiz ibn Hajar Ahmad ibn Ali al-Asqalani ah, rahimahullah daal di def inshaa Allah kon nag kon hadis bi al imaamu an-Nawawi dane muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet seen sëriñ daal imaamu ahmadu ibnu muhammad indi na ko benn bërëb kese ci musnadu abi hurayra radiyallahu anhu waaye beneen ahmad bi muy ahmad ibnu shu'ayb abu abdirrahman an-nasa'i na ko euh, ci kitaabu al-isti'aada al-isti'aada min suu'i al-qadaa ak kitaabu al-isti'aada mooy xadis bi mu ci teg ñoo taqaloo al deneen buntu bi al-isti'aada min daraki ash-shaqaa al imaamu al-buxaari moom ñaari buntu la ko indi fi mu ko njëkkandi mooy kitaabu da'awaat baabu ta'awwud min jahdil balaa après mu ndi ko ci kitaabul qadar baabu man ta'awwada billahi min daraki shaqaa wa suu'il qadaa léegi nañ xool boobu ndax boobu moo dëppoog li kaddu imaamu an-Nawawi indi fi mu ne haddasanaa al imaamu abu abu abdillah al-Buxaari mu ne hadda rahimahullahu taala mu ne hadathana Musaddad muy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi rahimahullah moom la borom xam-xam naan naan Musaddad yow naan Musaddad tur tur bi tur bi day day day day dañ ci day moccu jaan quoi <laughs> bu la jaan fekkee boo ci tuddee tur Musaddad dagar <laughs> bi wàcc Musaddad ibn Musarhad ibn Muzarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullah génnaat na la 228 rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Sufyan mu ne fii nag mooy Sufyan di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawlahum al-Kufi al-Makki nekkoon sëriñ waa Makka gane àddina 107 génn àddina li nga xam ne mooy cent quatre-vingt-dix-huit rahimahullahu taala moom mii nag mooy wax ji moo moo juum ci mbi moo waxati man xamatuma bi am na lu ma ci yokk xaw ma ko an abi salihin mu jël ko abu salih di Dakwan di abu salih as-Samman az-Zayyat al-Madani borom import export génn àddina la cent un rahmatullahi alayhi an abi hurayrata mu jël ko ci al-Hafiz ad-Dawsi abu hurayra nga xam li gëna siiw ma Abdurrahman si am na ñu ne Abdullah Abdurrahman ibn Ghanm la ñi ne Abdullah ibn Zayd ñi ne Abdullah ibn Amir ñi ne Abdullah ibn Amr ñi ne Sikin ibn Wadma ñi ne Sikin ibn Hani ñi ne Sikin ibn Mull wala sikiinum nu mall wala mullu wa ñi ne sikiinum nu saxr ñi ne amirum na abdi shams ñi ne amirum nu umayra ñi ne barirum nu ashqa ñi ne abdu nuhm la abu hurayra du doon ñi ne mukk abdu shams la woon ñi ne ganm la woon ñi ne ubayd ibn ganm ñi ne amr ibn ganm ñi ne amr ibn amir ñi ne sa'id ibn al-harith ñi ne umayr ibn al-amir ibn bishri mais bari nay wax waaye de toute façon loolu lépp buñ ne abu hurayra daal ñëpp xam nañ ki ngay wax kanta nan la tuddoon moom <laughs> ëpp na cinquante wax ku nekk ne nii la Abu Hurayra tuddoon <laughs> comme li al imam al hafiz ibnu Abdul Barr al Andalusi an-Namari dëkkoon fii ci Espagne daal di waaw gan génn àdduna la cinquante neuf ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu anil jami' anin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ta'awwadhu billahi min jahdi al bala wa daraki ash-shaqqa wa su'il qada wa shamatatil a'da gis nga sajaan gi <laughs> sajaan gi bokkul nga xam ne moom lañ ŋàññ ci ñaan di jéema di ñaan di ut ay mooyu rimeeg non ñaan sellal la waaye lii xam nga ne neen saa salaam sori na ak loolu waaw ah wa ma huwa bi sha'ir waaw moom du du kii de du poète waaw waaw déedéet sori na yu mel noonu kon nii kaddu yi la imaamu Nawawi indi ka sinon euh, imaamul Buxaari beneen bu ko solo moom imaam Muslim foofu ñoo niroo nañ ko solo léegi nañ xool kon imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj rahimahullahu ta'aala kitaabu dikri wa du'aa wa tawba wal istighfaar baabun fi ta'awwudi min suu'il qadaa mu ne haddathanii Amrun an-Naaqid wa Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ñëwati <laughs> <laughs> amrun an-Naqid mu ne nettali na man dong Muslim sama sëriñ de amrun an-Naqid de Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Usman al-Baghdadi rahimahullah an-Naqid génn àddina la 231 wa Zuhayr ibn Harb ak Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaysama an-Nasa'i al-Baghdadi gane àddina 160 génn àddina 200 32 képp ku ñu waxul kañ la gane àddina rek léegi loolu mooy rek mooy dajuñu ko voilà képp ku ñu ko daj nag dees na la wax bi nga du gane àddina ak yooyu génne àddina voilà kon boo déggee fële eh, amrun naqid comme que déggoo ñu wax la kañ la gane àddina mooy dasuñu ko kanta Zuhayr ibn Harb 160 la gane àddina génn àddina la 232 rahmatullahi alayhima mu ne ñoom ñaar ñëpp qaala nee nañ haddathana Sufyan ibn Uyayna ñu ne nettalen Sufyan ibn Uyayna gis nañ ko sànk rahimahullah qaala mu ne haddathani Sumay fii ci keneen la jaar ah fii euh, dane moom ci ci ci ci Sumay <laughs> xam nga fële ci Abu Salih si mais bee Sumay mu ngi ci woon est-ce que su tawuñ ñoon Sumay càllale bi ñu jógee sànq bu am imaamul Buxaari dafa mel dañoo tëb tëb non Sumay dañ koo tëb ah dafa mel dañ ne Sufyaan après an Abi Saalih non am Sumay imaam nañ jëlaat nañ jëlaat reprendre <laughs> càllale imaamul Buxaari bi Sumay <laughs> bii lañ tëb way qaala mu ne Imaamul Buxaari dana woon kitaabul qadar baabu man ta'awwaza billahi min daraki shaqaa wa suu'il qadaa mu ne woon haddasanaa Musaddadun qaala haddasanaa Sufyaanu an Sumay an Abi Saalih an Abi Hurayra voilà nii la Sumay mii dañ koo sotti woon ah Sufyaan ci moom la ko jëlee muy Sumay al-Qurashi al-Makhzumi Abu Abdillah al-Madani mawla Abi Bakr ibn Abdirrahmaan ibn al-Haaris ibn Hishaam voilà moom waa kër. al-Harith ibn Hisham grand frère Abu Jahl bi mooy ay ñooy ay njaatigéem moom Sumay euh, gane génn àddina la cent trente am na wuute nekkoon sëriñ tamit ci imaamu Malik ibnu Anas imaamu darul hijrati moom moo ko jële Abu Salih moo jële Seydina Abu Hurayra kon buñ dikkaatee ci riwaay imam Muslim bi <laughs> moo ñu wàll ne ne Sufyaan kat ci Sumay la ko jële woon muy suma yi qaala mu ne haddathana kon ñoom ñaar ñi le Zuhayr Amru ni Naaqil ak Zuhayr ibn Harb ñu ngi wax Muslim rahmatullahi alayhi ñoom ñaar ñu ne haddathana Sufyaan ibn Uyayna qaala mu ne Sumay mu nekk leen nett mooy Sumay an Abi Saalih gis nañ ko sànq an Abi a gis nañ ko sànq anna a sallallahu alayhi wa sallam kaana fii dana kaana yata'awwadu xam nga fay dana ta'awwadu dañu saa sax dafa joxe ndigal dee yéen jullit ñi billaahi ci yàlla dem ci yàlla mu musal leen min jahdil balaa tudd ñeenti yoon fii nag fii naa Abu Hurayra dana kaana radiyallahu anhu anna nabiyya kana saasam kaana nekkoon na doon takkook yata'awwadu doon ñaan yàlla mu musal ko min suu'i qadaa ca dogal ba nga xamante ne mooy dogal boo xam ne day metti ci nit ka wa min daraki shaq mooy ak toroxtaange daal di lay dab daal di lay dab yow jaam bi wa min shamatatil a'da mooy say noon di kekku di kontaan ci lu yéesi loola dal <laughs> wa min jadil bala waaw jadil bala mooy li nga xamante ne nii mooy bëgg woo xam ne day diis ci yow lool way way way way way ba daanaka nit ki moom du ko mën a attan quoi <laughs> waaw nga xam ne mën na laal diineem man na laal dundam kii ba yaramam alalam yëpp ah yoo xamante ne njabootam yëpp ah voilà yooyu yëpp mu ngi noonu waaw moo tax dinañ la gis wax nañ la li ko boroom xam-xam yi wute yi nga xam ne moom lañ ko tekkee bon du ay wute sax duñ ko tekkee loolu lépp di dugg ci biir ah <laughs> Allahu ta'ala alam léegi nag mu ne wa min shamatati al-a'da wa min jadil qaala amrun mu ne amru nee na nag fii hadis yi muy amrun an-naqid mooy li imaamu an-Nawawi ne wa fii riwayatin qaala Sufyan ashukku fii ashukku anni zidtu wahidatan minha loola ci riwaaya amrun an-naqid la nekk rahimahullah moom moo ne moo tax mu ne qaala amrun amru de nee na fii hadis ci hadisam qaala Sufyan mu ne Sufyan su ma sëriñ bi de nee na bam ñu jàngalee hadis bi nee na ah ashukure maa ngi sikki sàkk nag am nii zittu wahidatan minha kene gis nga ñeent yii nii ma leen limal maa ngi sikki sàkk am na boo xam ne maa ko ci yokku mais xamatuma ban la <laughs> non ban la moom maa ko ci yokku moom mais ana ban la wala darati shoqa wala suul qada wala shamatatil aada ah loolu nag man suufi am xamatuma <laughs> xamatuma ko mais daal am na boo xam ne moom man mii maa ko caa yokkaa waaw kon nag lii la mooy xadis baa ngi nii léegi ginnaaw kon biñ gisee taxriij bi bon léegi mu des wa bala ñoo génn ci taxriij bi nañ ñëw ci parce lool ci taxriij bi la bokk mooy lii Sufyaan ibn na ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali daal di wax ah xam nga moom imaamu Maalik ñoo doon sëriñu waa Hijaaz ñoo doon sëriñ yi gën a mag ci Makka ak Medina imaamu Maalik moo doon kilifaay sëriñu waa Medina imaam Sufyaan bi Ibnu Uyayna doon sëriñu waa Makka xaritam la ba <laughs> ala imaam Maalik lool léegi mu ñëw toog imaam Maalik bi jàngale léegi mooy lii mu wax moom ay tax xanaa wax nañ la ci wàllu mudraj léegi waaw mais attention parce que kon ñoom kon leer na ne kon ñett ñeenti kàddu yi am na boo xam ne yoneen saa sallam waxu ko ah <laughs> am na boo xamante ni ni yoneen saa sallam waxu ko waa mais waa mais kon ban la parce que loolu dafa am solo mooy définir waxu yoneen saa te tege ko nee mu wuteeg waxu keneen ku man di doon loolu manu la <laughs> moo tax jazallahu anna ulama al hadith quoi yal nañu borom bi fayal ulama al hadith borom xam-xamu hadith yi nga xam ne ñooy jahabida yi nga xam ne ñoom la yàlla tàggat ngir ñu tàgg ngir ñu seet loolu ba mën a teggi waxu yore saa sam tege ko nii képp wax joo xam daa jege waxam ni niroog waxam te sax bokku ci ne la mu nga kee moom lii du waxam léegi nag <laughs> al imaam al haafid ibn mu ne bi nga xamante ne ci lay saraaki ci kitaabu da'waat baabu ta'awuz min jahdil balaa léegi nag mu ne <laughs> lii Sufyaan wax kon mu ne moo tax fee kii mu ne euh, euh, euh, al imaam al xaafis rahimahullah parce que xam imaam al Buxaari benn yoon bi mu ko soloo ta'awuzu rek lañ indi beneen bi mu ko soloo dane haddathana Ali ibn Abdillah nañ ko wax ci kitaabu da'wa muy Ali ibn al-Madini rahimahullah hayatul waadi as-saadiyu al-basariyu rahimahullah gane àddina 161 génn àddina 234 rahimahullah qaala haddathana Sufyaan gis nañ ko sànq ibnu Uyayna qaala haddathani Sumay mu nekk ma nette donc mooy Sumay an Abi Saalih muy Zakwaan an Abi Hurayrata radiyallahu anil jamii' an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam non kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yata'awwadu min jahdi al-balaa wa daraki ash-shaqaa wa su'i al-qadaa wa shamaatati al-a'daa qaala Sufyaan al-hadiisu salaasun zidtu ana waahida laa adri ayyatuhunna hiya <laughs> gis nga fii ak kii ne Sufyaan ne bi mu ëndee kaddu yi ne yonent saa sallam nekkoon na Seydina Abu Hurayra la ne moo mu jële ko ci Sumayy mu jële ci Abu Saalih mu jële ko ci Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent saa sallam doon na ñaan yàlla mu musal ko ci jahdul balaa wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatil a'la al aada léegi Sufyaan ne alxadiisu xadiis bi de salaatu ñett la mooy ñetti kàddu kese la yu saa salaam wax zittu ana waaxida am na boo xam ne man mii maa yokk man Sufyaan waaye nag suuf que wax ji mooy la adri ayyatuhunna hiya léegi nii may wax ji xamatuma ban laa ci yokk <laughs> waaw léegi nag loolu nag bi ko imaam alxaafis bi di di di leeral mu ne kon lii nii ay mu ne kon li muy tekk waaye alxadiisul marfu al marwi yastamilu ala salaasi jumal min al jumal al arbaa wa rabi'atu zaadaha sufyaan min qibali nafsihi thumma xafiya alayhi ta'yiinuha wa waqa'a 'inda al humaydi fi musnadihi 'an sufyaan al hadiisu salaas min haadhihi al arbaa mu ne kon loolu li muy tekki mooy kon yeneen saa sam ñetti kàddu rek la doon wax sufyaan Ibn Uyayna moo ci yokk benn ba pare xamatul bi mu ci yokk bann ci la mo <laughs> affaire bi nëbbu ci moom mu ne ñëw na sax boo demee ci al-Humaydi eh, ci musnadam mu jële ci Sufyaan parce que al eh, àndandoo kii la woon imaam Shaafi'i rahimahullah moom eh, mu mu jële ci Sufyaan mu ne alxadiisu Sufyaan ne ko alxadiisu salaasun min hadi la ne ko li yoneen saa sam doon xadiis bi njëkk la ci ñeent yi mu ne wax rajo Abu Awaana mu ne al imaam Abu Awaana wal Ismaa'il ak al imaam al Ismaa'ili rahmatullah ala al jamii wa Abu Nu'aym ñoom ñëpp solo nañ ko min tariiqil Humaydi ci yoonu al Humaydi ne walam yafsil tam foofu yëpp le mooy takkantaw zalika ba bay ba'du ruwaat mu ne walam lii nii yuy leeral nañ ko xam nga gis nañ riwaay imaam Muslim benn riwaay imaamul Buxaari ak ñim la wax nii yooyu leeral nañ Sufyaan ne man daa am boo xam ne maa ko fi yokk te xamatuma man la mu ne walam yafsil zalika ba'du ruwaat an Sufyaan mu ne am na ñoo xam ne dañoo jële xadiis bi ci Sufyaan ibnu Uyayna rahmatullah alal jami te nag leeraluñu takkantaluñu wax jii nii waaw mu ne wa fii daalika ci lii nag taqubun ala al kirmaani luñ mën a de li ñëwaat ci waxu kirmaani yi xëy doon tadara an Sufyaan bi muy euh, euh, utal ngant ci Sufyaan ci fii jawaabi man istashkala man istashkala jawaaza ziyaadatihi al jumla al mazkuura fi al hadiis mu ne ci yi nga xamante ne dañu leen utal ngant ci ñi nga xamante ne nii euh, mooy le que ci tontu ci ñi nga xam ne daa am problème. jawaasi procédure bu lita bokk yokku ab ab ab phrase bii nga xam ne moom lañ tudd ci hadis bi ànd ak ne possibilité idraaj loolu loolu laa yajuuzul idraaj fil hadis mooy waruñu di jël benn wax di ko dugal ci wax hadis yeneen saa saa boo xamante ni nii nit ki man mooy nit ñi man nañoo foog ne lii yeneen saa saa ma ko loolu lañ la wax bi ñuy tàmbali. léegi mooy bon mooy euh, comme si Sufyaan leeralul woon alors que euh, riwaay yi gis leeral na ne moom ci boppam nee na ban la. waaw loolu moom am na bu ma ci yokk léegi nag fa fa qaala yujaabu anhu bi annahu kaana yumay yumayyizuha ida haddatha kada qaal mu ne léegi nag li ñuy tontoo mooy bon kon imam Sufyaan lim def noon mën naa bañaam pour amul problème parce que moom doon na ko ràññee bu ko doon nettali mu ne loolu de la al-Kirmaani wax mu ne wa fiihi nazar loolu nag li ñuy seetaat la lu tax parce que moom ci boppam nee na xamatuma ban ci riwaay mu leen naan mu ne fa qadar dina ñëw ci al qadar an musaddad mooy riwaay biñ la wax sànq wa akhrajahu muslim mu solo an an abi xaysama wa mooy Zuhayr lay wax ah wa amrun an-Naqid wa an-Nasa'i an Qutayba wal Isma'ili wax nañ la imaam al al ko solo rahmatullahi alayhi Euh, wal ismaa'ili min riwaayati al-Abbaas ibn al-Waliid wa Abu Awaana ñii ñëpp euh, Abu euh, al-Ismaa'ili ñoom ci yoonu riwaayé al-Abbaas ibn al-Waliid na ko Abu Awaana mu jëloo ko ci riwaayé Abdul Jabbaar ibn al-Alaa wa Abu Nu'aym na ko al-imaam Abu Nu'aym al-Asbahaani min tariiq Sufyaan ibn Wakii' mu jëloo ko ci Sufyaan ibn Wakii' ñoom ñëpp an Sufyaan ñu jëloo ko ci Sufyaan nen bil xisaal al-arba'a ñu tudd al-xisaal al-arba'a mooy ñeenti yii nii ñeenti kàddu bi gayri tamyiz ñii ñëpp ñoom leer mooy leeraluñ dara waaw leeraluñ ne ah lii xaw ma am na buñ ci yokk loolu waxuñu te tamit leeraluñ ban lañ ci yokk illaa anna musliman mooy ñooñu mu ne suuf ko mu imaam muslim qaala an an amr ibn naqid moom te gis nañ ko mooy moom dane amr ibn naqid kat nee na qaala sufyan sufyan nee na rahimahullah ni anni zidtu wahidatan minha mu ne maa ngi sikki sàkk ne man yokku naa ci benn de mooy jële li mu njëkk wax ñoom dañoo indi ñeent yi noonu nañ sa asal ma ko doon wax saa ñu indi tàqatal sauf que amrul naaqid nee na ah attention Sufyaan kat nee nañu am na mu ngi sikki sàkka ne am na bu mu ci yokk léegi nag euh, euh, mu ne léegi nag euh, mu ne wa axrajahu al-Jawzaqi mu ne al-imaam al-Jawzaqi de soloo na ko rahimahullah min tariq Abdullah ibn Hisham ah, Abdullah ibn Hashim an Sufyaan boobu Abdullah ibn Hashim jëla ko Sufyaan faqtasara ala thalaatha summa qaal nee na boobu ñetti yi kese la wax ginnaaw gi mu ne qaala Sufyaan Sufyaan tekki ne wa shamaatatal a'daa kon mooy lan jahdul balaa wa su'al qadaa ah ah wa daraki kon ñett yooyu la wax Sufyaan da ko jàngal noonu ba pare ba pare mu ne wa shamaat Sufyaan tekki waxu boppam ne wa shamaatatal a'daa noonu la ñëwee fii la ko al-Jawzaqi solowee mu nekk loolu wa axrajahu al-Ismaa'ili al-imaam al-Ismaa'ili borom mustaxraj moom itam soloo na ko beneen yoon min tariq Ibn Abi Umar ci yoonu abu Ibn Abi Umar mu jëlee ko ci wa bayyana anna al-xasrata al-maziida hiya shamaatatu al-a'daa foofu mu leeral ne mooy benn phrase bi nga xam ne moom la yokk ci ñeent yi mooy shamaatatu al-a'daa yi mooy kekku reetaan gu la say noon di reetaan boobu la Sufyaan yokk. waaw mu ne wa kadaate nañ ko noon axrajawul ismailiyu ba léegi al ismailiyu rahimahullah noonu la ko solo min tariq Shujaa ibn Maxlad mu jëla ko ci yoonu Shujaa ibn Maxlad an Sufyaan mu jëla ko ci Sufyaan muxtasara ala muxtasaran ala salaasa duunaha mu tudd ñetti yële saamu boole ci li nga xam ne mooy shamaatatul aada voilà mu ne kon nag wa urifa min dalik ñu xame ci lii ta'yin al xasla al mazida ñu xame ci nag li nga xam ne kon moom la Sufyaan yokk kon li mu yokk mooy wax samaatatal aada bi yoneen saa salaam boole ko woon ci xadis doonu ko woon wax Sufyaan na ko ci yokk <laughs> léegi nag mu des nag waa nan la ñuy tontoo le fait que euh, léeg-léeg mu mu ràññee woon ko comme ñii riwaay yi wax ñett mu leer après mu yokk ci bosam yeneen yi mu ñëw di wax yëpp xamatul ban la ñeent yi xamatul ban la wala boog léeg-léeg du ko wax sax day ñëw rek wax ñeent yi léeg-léeg mu ne ah am na nag maa ngi sikki sàkk am na bu ma ci yokk mais xamatuma